alquran ak suñu waxi yonent bi loola waxi nit gën a bokk ak ay xakam sayaatu moo di alquran tëram sayaatu moo di ne alquran tëram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firi ko ñu ko ko dañu keneen ko di nag firi yaar yi rek dañ jëriñ ko firi yaar yooyu nag dañ mën koo dégg loolu la ñuy jëriñ loolu la ñuy jëriñ nañ jàpp ci alquran nañ jàpp ci alquran dañuy jàpp ci hadis. nañ jàpp ci hadis. dañuy jàpp ci wax yi ni moom yi nga xam ne ñoo fi jaar yooyu. nañ jàpp ci wax yi ni moom ñi nga xam ne. ñoo ñu fi jaar yooyu. ci jamono jëm mën a doon. ci jamono jëm mën a doon nag. alquran. ndax alquran. moom rek lañ mën a am. moom rek lañ mën a am. buum bi nga xam ne. mu di buum boo xam ne. ñun mën nañoo jàpp ci biir kàtt. ñun mën nañoo jàpp ci lenn kàtt yi. ñu wóor ñu ne la gën a gën a. ñu wóor ñu ne la nga jàpp ko def man sa loxo la. te buum boobu du dog moom. te buum boobu du dog moom. boobu buum bi jàppee. boobu buum nag kon buñ ci jàppee. mucc nañu. mucc nañu. ku jàpp ci bëru yàlla bi mucc nga. ku jàpp ci bëru yàlla bi mucc nga. ku jàpp ci bëru yàlla bi diwal nañ la yoonu njub. ku jàpp ci bëru yàlla bi diwal nañ la ci yoonu njub. te yoonu njub yaa ngi xaw rek dal daje xewal yàlla yi. te yoonu njub yaa ngi tey xaw rek dal daje xewal yàlla yi. ñoom dañoo alquran di ko fàtt ci téere bi. ñoom dina alquran nekk fa ci téere bi. ñoom dañoo siraat mu fàtt mu siraat mu gën a leen taale. mooy dina siraat mu fàtt mu. donc kooku kay am na daan sax moom tàllaa ko. yàlla jubal ñu yoonu njub. yàlla jubal ñu yoonu njub. yoonu xeeram. yoonu xeeram. bu jaaw xawee ci yoonu njub dangaa wut yoonu xeeram. bu jaaw xawee ci yoonu njub. booba xaw na ci yoonu xeeram. yoonu xeeram bu ñu ko wuti fan ngeen ko wut ñu jéem a jub. kon nag xeeram yi bu ñu ko wuti kenn nañ ko wuti jéem a jub rek. nañ ko wuti jàpp ci diine l'islam. nañ ko wuti jàpp ci diine l'islam. di alquran indi. di alquran indi. nañ ma ko julli juróom. nañ ma ko julli juróom. nag laaj. ànd ak laab. di ko def ci waxtu woon. di ko def ci waxtu woon. di matal ponk yi. di matal ponk yi. nañu wattu weeru koor. nañu wattu weeru koor. nañu génne asaka. nañu génne asaka. ci suñu alal. ci suñu alal. ci suñu aji makka. ku ci mën a aji makka. aji makka. na nga aji makka. loolu moo di diine yëpp. loolu moo di diine yëpp. njëriñ bi nekk jàll na lekk moo ci nekk jàll na jàll na dina ci àllaa ko li mu ñu tere yëpp li mu ñu tere lépp suñu njëriñ bi nekk jàll na rek moo ci nekk jàll na jàll na dina ci àllaa ko ñu tàmbalee woon ne ñun yàlla gàddu nañu joxe ñu ngi tàmbalee woon ne ñun yàlla gàddu nañu joxe dañu ñoo ko gàddu loolu kat ne moom moo ko gàddu ñu ngi suñu gàddu la état ñu la jàll ñu ngi suñu gàddu la état ñu la jàll moom ñu ngi suñu gàddu la état ñu la jàll waaye waaye nag. laay bi gàddu na leen ko moom ko déggee. laay bi gàddu na leen ko moom. ñu ngi ko déggee. ci kaw it. ci kaw it. yéen ñu ngi lay laay gaaw. jeexale na la ñu nga xam ne. moom la laa leen di wax. ngeen yàlla yéen a ngi laa xelal. su jëlee yàlla tamit ngeen gëm laa xelal. di julli juróom. di julli julli juróom. di sadaqa ci suñuy alal. di sadaqa ci suñuy alal. gëm alquran. gëm alquran. ak la ko jëkkoon ci téere. ak mboolem li ko jëkkoon ci ay téere. alquran loolu jub nañu te texe nañu. alquran moo wax ne kon jub nañ te texe nañu. kon nag jub nañu texe nañu. kon tey jub nañ texe nañu alhamdulilah. ndax am li saa yoo xam ne la baat yoo xam ne. ndax am li saa yoo xam ne. noonu la baatin amee. Kambaale moom dana jëriñ. Kambaale moom fokk ma jëriñ. dana jëriñ dana lor. dana jëriñ dana lor. dana jëriñ ci àdduna ak ci àllaaxira. dana jëriñ ci àdduna dana jëriñ ci àllaaxira. dana lor ci àdduna dana lor ci àllaaxira. dana lor ci àdduna dana lor ci àllaaxira. Kambaale ñu baax. Kambaale ñu baax. gis naa jaamu yàlla yu wér. gis naa jaamu yàlla yu wér. alquran lépp lépp. alquran lépp lépp. ñu am. njëriñ li mu am. ci tàllaale. ci tàllaale. ñu jaamu yàlla yi ñu tànn. ñu nga jaamu yàlla yi tànn. lor yëg leen. ak lor yëg leen. ci kaw tànnaale. ci kaw tànnaale. yàlla nga koy ba saaru saaru nawet. yàlla nga koy ba saaru nawet. bani Israaïla. bani Israaïla. bari yàlla digalee jihaad. bari yàlla digalee jihaad. ñu lànk. ñu lànk. yàlla def naa leen nattu. yàlla nattu leen. tabban nañ ci ngërëmaane. tabban nañ ci ngërëmaane. ñoom fukki at. ñoom fukki at. ñu ngi koy dox ba te dugal. buñ xëyee di dox te dugal. ñaar ci lañ xëyoon. ñu jëm ci ban xëyoon. ñoom gis naa ñu bàyyi dox ba te dugal ñaar ci lañ xëyoon. buñ fanaanee jël lu xëyee di dox ba te dugal ñu xam ci lañ xëyoon. loolu yàlla def na leen ko yeneen fukki at. loolu yàlla def leen ko suñu def ñoom fukki at. yéen yàlla Moussa yéen yàlla Harouna. yéen yàlla Moussa ak Harouna. ndigal moom la ñu ndigal moom la ñu doon tëdd. te jaam yàlla yu tàmm lañ. te jaam yàlla yu tàmm lañu. waaye bi nga xam ne ñu bëgg ñu. waaye bi nga xam ne kuréel bu bon tuuti. mos nañ jëm wàññi. mos nañ jëm wàññi. kon xanaa la gën a wàññi. kon tey xanaa la gën a wàññi. ñoom ñooñu. ñoom ñooñu. mooy ndigal yàlla ba yàlla dugal leen ci ndigal. mooy ndigal yàlla ba yàlla dugal leen ci ndigal. ci ndigal. ñu ne mënatu ñoo nag ñu laaj. ñu ne mënatu ñoo nag yàlla dina leen wàccal ñu gën a nekk yàlla dina leen wàccal ñoom ñu gën a nekk yàlla. ñu di ko lekk. ñu di ko lekk. man moom salwaa. man moom salwaa. yéen yéen ñëpp xam nga wàcce ba léegi ñu ngi koy wàcc. yéen yéen a xam nga wàcce ba. waaye bi nga xam ne alxuraan ñu naan dañuy yàlla rek sa xam dara yow si xam ne yëpp sa yëngal man dañu yow rek sa xam ne dara jeex ñëpp sa ak ñoom ñu neexoo ak ñoom ñu neexoo nag loo xam ne boobu loo xam ne boo dem yokkal ne mu ko defar sa ci defal ko loolu ñu wàcc ci bani Israël ñoo bu téew ba léegi ñu wàcc ak ñoom loolu nga doon wàcc ci bani Israël dañ nekk sa téew ban léegi nag ko wax loolu la koy wërsëg da nga da nga ci nekk ñun ñëpp insallahu mooy nga doon ci suñu banu Israël la bañ nekk sa jéego ban léegi lañ koy wax. da nga da nga ci nekk ñun ñëpp insallahu. li nga mooy karaama googu rek. ñoom ko may ñoom banu Israël. ñu leen ko may ñoom banu Israël la. Moussa Aaron ak ñu ngi ci seen biir. ñu ne bu ñu jëlee ci yéen. yàlla nga jëlee yéen ñu ci yéen ko xam naa. yàlla nga seen yéen ñu ngi ci lim ko xam. ñu ne bu ñu naan. ñu ne bu ñu naanee. yàlla fàttali leen fukki soxla ñaar. yàlla fàttali leen fukki soxla ak ñaar. ñu ne naan yéen a rëy. ñu naan naaj yi dana ñu rëy. yàlla indi seen ñoom ñu sonal seen xel ba. yàlla indi nii mu sonal seen xel ba. ñu ngi leen a. ñu ngi leen xelal rek ñu ngi leen. loolu itam. ñoom ñu ko jëlee ci kàndoo gi Muhammad Aaroona ak Muusa. Aaroona ak Muusa ñoom it sax coono gi xaj ñëpp ñu ko jëlee ci kàndoo gi moom ñoom it. ñu ngi koy jaandi saara yàlla na laaj seen diggante. loolu itam su yéene boo amee nit saa yàlla na laaj seen diggante ñu ko yàlla. Kandaare saara. Kandaare saara. am na daal diw waxtu. am na daal diw dama waxtu. yàlla dara la ko rek. ko ko ko ko mu ne man. mu ne leen man maa leen tax a jóg. ah man mii nit ñi nga xam ne man mii nit ñi nga xam ne amul katu saa ñu ne man leen tax a jóg. malaaka yëpp taxaw. malaaka yëpp daal di taxaw ñoom. ñu mën a laaj ndigal ci yàlla. mais kon nag ñu laaj ndigal ci yàlla. ndax yàlla ñu ne laaj ndigal mooy bi. ñu laaj yàlla. mu ne leen laaj leen abdoulaye bi. ñu laaj abdoulaye bi. ñu laaj abdoulaye bi. ñu ngi fi ñu ko gëstoo. ne ko ndax fii ci la gëstoo la bokk. yéen si nga ne ah man de wax dëgg yàlla kii xamoo ko. mais ah booy yéen yaa gaaw a fàtte. mu ne ko ah booy yéen yow daaw laa fàtte. fàtte nga ba ngay tukkee ak sàngam. yow fàtte nga ba ngay tukki sa xatam sàngam. romb bi dëkk sàngam. romb dëkk sàngam. ci waxtu sàngam. ci waxtu sàngam. sa karawaas la. sa karawaas la sa tënk. lii jàpp la. lii jàpp la ko. loolu am la. loolu am nga ndax. mu ne ah kay ñun dañu amoon. mu ne ko man nii maa la gëstu woon saa waat la nag. aywa dinaa wax la waaye. wax na dëgg kon daañu dem ko. yàlla dana taxawal jaam ci pencam yàlla. yàlla dana taxawal jaam ci pencam yàlla. te tamit nga xam ne jiw. mais nag ndax ñoom moom daa am rek jiw. déedéet. loolu la ñu nekk ci pencam yàlla. moom daa fi yàlla jiw. déedéet. mu ne déedéet. da koy jëmee lu dara. moom daa jëm jiw dara. mu ne déedéet. ñoo digaale moom. ama ñoo digaale moom rek. ñoo ma digaale moom daa xam ne jiw. mu ne ñoo bokk jamono sax man daa la dégg jiw rek. yàlla da bàyyi la boppam. maanaam ko yëpp ci lu kooku mu doon dégg ci jamono. léegi yàlla ñëw di joxe yoon mooy li nga xam ne kenn xalaatu. loolu yàlla dama ci gërëm yow Mbacke Gueye yoo xam ne kenn mënu ko xalaat. ba ay ñi nga xam ne ñoo def lu baax. ba nit ñoo xam ne dañoo def lu baax. lu barke bi ñoom ñoom rek. ngir barke bi ñoom nag rek. te du ci àllaaxira rek ci jaadu. te du ci àllaaxira rek kat ci jaadu la. bu taxutoo nag ñoom nag. bu taxutoo nag ñoom nag. yàlla wax ne. yàlla wax na la. su tànk yooyu ngeen digal. su tànk doole mi ngi jëm bëgëm. wala si yéen ñi. wala si yéen ñi. yëpp yéen ñi. yëpp yéen ñi. kon si ab yi kër yi yàlla. kon rajo yi tukki woon naa ko ñàkk. ndax toujours. ndax toujours. yàlla mer. yàlla mer. nit yaa ngi ci jaam yi nekk. ñëpp yaa ngi ci jaam yi nekk. doo ko jëlaat ci ndigal. day ko jëlaat ci ndigal. bu ko defee rek. bu ko defee rek. ak xatu yoo xam ne taxaw. ak xatu yoo xam ne taxaw jot. nga xam ne ñu war a waaj jàng. def na wala mu ci doon sama wax ci jàng yi. dëgg dëgg dëgg. def tuuti dëgg rek. sant xalifaam. sant xalifaam. sant xalifa kooku. sant xalifa kooku. balaa suñu jàng na suñu yaay suñu liggéey. balaa suñu jàng moo xam ñu tax ñoo di ko def. mu leer ah ma tax sa yoon yi dem ci. loolu tax la la tax ñu doon dem dem ci def. wala ci liggéey bi. wala ci liggéey bi. te ñenn ñi tax. te ñenn ñi tax. kon at ma ci kenn ñaar. kon at ma ci kenn ñaar. kon nag. nañu dëgër ci tàmbaale. nañu dëgër ci tàmbaale. nañu xam xaqi tàmbaale. te nañu xam xaqi tàmbaale. saa yi nga xam ne rek la. te xam ne kat baat a faral la doo xam ne xam na rek. mais ñoo ngi koy góorgóorlu ba ñu bañ a tàggoo. nañ bàññee nañ xam ne danañ góorgóorlu ba bañ a tàggoo. suñ tàggoo daal ñu gën a waar. buñ tàggoo wut. bàyyi bi ñëpp gën a baax. waaye am na ci lan yi rek xam na xam na lan. waaye am na ci lan rek xam na xam na la. xam na lan. ànd moo di lan. ci ci la jiitu. aw tiiraan. aw tiiraan. di dox di dem taxawu. di dox di dem mu wóor la ne taxawu. taxaw ci moom rek. taxaw ci moom rek nag. bul jàpp ñu taxaw. bul jàpp ñu bul taxaw. waaye saa lañ ci amee ñu dem. waaw dafa amee ci amee ñu dem. yow nga jàpp am na yow nga jàpp am na ci yow. soo demee. soo demee. yow nga toog mbaa nga tëdd. yow ngay toog mbaa ngay tëdd. am na mel. am na ci yow. kàndaar la rek. am na daanu. am na nawet. ñu ngi ànd ci ñu gën a war a taxaw. nañu àndoo tamit góorgóorlu nga ko taxaw. yàlla ñu yàlla taxaw. yàlla nañu yàlla taxaw yàlla. yàlla ñu yàlla wattu ci gën yàlla. yàlla nañu yàlla wattu ci gën yàlla yàlla. wattu ci gën yàlla. yàlla yàlla wattu ci gën ci gën yàlla. yàlla ñu yàlla wattu ci gën yàlla wattu ci gën yàlla. yàlla ñu yàlla wattu ci gën yàlla wattu ci gën doom yàlla. lépp lu ñu yàlla may ñu tawal. lépp lu ñu yàlla may ñu tawal. yàlla ñu ko taxaw. yàlla na ko yàlla taxaw yàlla. yàlla na ko yàlla dolli yàlla. yàlla na ko yàlla matal yàlla. yàlla. am daal moom la am yàlla. am yàlla am na lu nekk. bu am yàlla am na lu nekk. boo ko yëgee ak boo ko yëgul. mën nga koy yàqee bu la mën a yàlla. te mënoo koy yàqee yëpp ndax am na yàlla. yaa ngi doon amul dara. ku amul yàlla amoo dara. dañ ko yëgee dañ ko bàyyi. donc yëgee ba nga ko bàyyi. kooku moom mën na ko bàyyi. kooku moom mën na ko bàyyi. yaa ngi yàlla amul dara. ku amul yàlla amul dara. ndax lépp luy dañ. ndax lépp luy dañ. dañ na ba noppi. dañ na ba noppi. lépp luy jeex. lépp luy jeexee. jeex na ba noppi. jeex na ba noppi. luñ dénkaane. luñ dénkaane. wala ñu ab lekk. wala ñu ab lekk. fokk am dëgg borom jël ko. fokk dana am dëgg borom jël ko. loolu ku ñu am ñàkk la. loolu ku ñu am ñàkk la ba noppi. yàlla. yàlla. ay mayam. ay mayam. du ko nangu. du ko nangu. du ko dellu. du ko dellu. lépp lu ñu tuddee mooy yàlla. lépp lu ñu tuddee mooy yàlla. te muy topp. te muy topp. du may yàlla. du may yàlla. dénkaan la wala am na. dénkaan la wala am na. waaye yàlla tey li mu la may. waaye yàlla tey moom la may. ak karim bi mu naan. ak karim bi ma nekk moom. te yàlla mooy attarame la attarame. te yàlla moo gën a tëdd ñëpp. moo gën a tëdd ñu tëdd ñëpp. moo gën a tëdd ñu tëdd ñëpp. lu maye. lépp lu maye. du ko ndaw la. ana lu yàlla maye. ana lu yàlla maye. jëm yàlla. jëm yàlla. yàlla may. kooku bu ko yàlla xas may. may na la may doo xam ne. may na la may doo xam ne. du ko nangu mukk. du ko nangu mukk. te tey rek ci la bànqaasoo jaari naa jaara. te tey ñëpp nga bànqaasoo ci loolu. ci àddina ci àllaaxira. ci bàyyi rek bàtt. yàlla na yàlla wasa ci gëm yàlla. yàlla na yàlla wasa ci gëm yàlla yàlla. yàlla na yàlla may gëm yàlla xaas. yàlla na yàlla may gëm yàlla xaas yàlla. yàlla boo xam ne ànd ak benn xaaj. yàlla na yàlla may gëm yàlla boo xam ne ànd ak benn. benn xaaj ci bakkaale. benn xaaj ci bakkaale. loolu bakkaale bu feeñ. bakkaale bu feeñ. bu nëbbu. bu nëbbu. bu gën a nëbbu. bu gën a nëbbu. ñëpp yàlla nañu yàlla wut. ñëpp yàlla nañu yàlla wut yàlla. yàlla na yàlla may gëm yàlla bu mat sëkk. gëm ko. ñu gëm ko. bañ ko takkal ba taal. bañ ko takkal ba taal. bañ ko takkal noonu la. bañ ko takkal noonu la. ñu jëlee ko bañ ko taal. ñu jëlee ko bañ ko taal yar. waaye ñun ñu yokk ci ñun. waaye man ñu yokk ñu doon ko bañ a woon ñëpp yar. yàlla na yàlla may alal ju bëri. yàlla na yàlla may alal ju bëri yar. yàlla na yàlla may doom yu bëri. yàlla na yàlla may doom yu bëri. yàlla na yàlla barke lépp lu ñu def yar. yàlla na yàlla may alal ju bëri. yàlla na yàlla may may leen alal ju bëri yar. ak doom yu bari. te barke lépp lu ñu. te barke lépp lu ñu gëm yàlla ci. barke yooyu yàlla bu xëyee. te barke yooyu ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke soxna si yàlla bu gërëm. te barke soxna si daan radiyallahu anhu. allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Mamadou Thia Martagal Tapa moo leen ko defaral bande boobu. may may mu ne alhamdulillah. leen di nuyu bu baax di gërëm baay nuyu bu baax ñu ngi sant baay yëpp bu baax yeesal ak bokk yeesal ak bokk ak ak njëriñ gën ko jur ci cosaan ban lay loolu ñu ngi koy yeesal loolu ñu ngi koy yeesal moo di tànkal mi tey yàlla mi nga xam ne kon nag yàlla mi nga xam ne moo samp bàyyi nit ci kaw jamono. yàlla na ko fi yàlla saxal yaa rabbi. képp ku ko yéene taxawaayam boobu. nii mu taxawee ci jamono. def lamp ak jamono ji. yàlla na la fi yàlla saxal ci biir jamono yaa rabbi. képp koo xam ne. képp koo xam ne. yéene na ko ko. yàlla na ko yàlla saxal moom itam. yàlla na ko yàlla saxal moom itam. toroxalul lislaam. toroxalul lislaam. bàyyi toroxalul lislaam. dëgëral nga tënk diiney lislaam sagal nga lislaam sagal nga itam diiney lislaam te loolu ne te loolu yàlla rek a tax wax ko loolu ngay koy gisee mu ne bu ngeen gisee wax ko baayam la baayam la baay bu dul faraat lu baay faraat yi looloo di tànkam yii tànk ko de moo jur baayam tànk saadal ko de ak maam El Hadj kenn lañu xool mësuñoo tàggoo ba ñu ngi gisal borom kon nag loolu aw yoon la woon woo xam ne da cee nekk kon nag xeetal yoon woo ci ñi fi nekk tey baax na lool boo tëj dañu wax tey la ñëteen tànk saadar moo ko gor te loolu mu wér la ba mu ko goree ba noppi አላችሁ የሚል ከዚህ ጋር በማንሰት ተገኝ ማባላጅ ነጥም እናከቱ ለተባኒ በራጅ ተገኛል እኛን ትዳን እኛን ትዳን እኛ ሆመር ሞለ Akunya baba bobo. Akunya sering makarcane. Akunya sering baba tenda. Ngonjak. Ngonjak. Gara-gara tak dan gara-gara berdenak sariloo leen alquran mawalaa ji sariloo leen alquran yàlla sa ñu kenn ku nekk ci ñoom ci ñooñu boo sañee boo tawee benn yi bàyyi bàyyi sa morom tali yi maanaam loolu kon nag loolu ñoom ñii ñii waxtu yi bokk dafa ci ñooña la te tëdd ko sant sadar di ko sëfa sant sadar moo la war naa def ci kër bàyyam bi nga war naa ñëw ci kër bàyyam bii lay ko ko dëgëral ko bu baax loolu dawut lu ñuy nëbbi. dawut ak seytaane. lu baax rek lu baax rek gannaaw. gannaaw. ñu sori ñëpp a ngi gannaaw ñu sori ñëpp. bàyyi ñii ñu ngi dikk. te yàlla tax ñu dikk. te yàlla rek nag moo tax ñuy dikk di bàyyi ñii. naar yaa ngi ñëw. naar yaa ngi dikk. waaye yi dem fii ñëw ak lu dul loolu ak lu dul yooyu dem ñoom ñëpp kat yàlla rek a tax ñu dikk ci bàyyi kon nag mu ne ñoom ñi nga xam ne garab fii ñëpp fii ñu fii ñu ngi taxaw ci ñoom dañ moom garab bi kon war nañ di wër ci garab bi gën bañ a teg kon nag loolu kon nag loolu mooy dëgg dëgg bi nga xam ne moo dina xew wa salaam lépp wut. loolu wut kenn. bañut kenn. bëgg na lislaam yëpp. di dem rek. mu ngi sëriñ Fall ba kuréel yi teel a tollam. boo ànd ak sëriñ Mbaye dem ba toll la. ba nga ne ko. loolu sëriñ Mbaye ne ko. lii seen tool bi moo ëpp seen mbooloo bi. mooy yàlla ku ne ñu ne mbooloo mi ñu fekk fi. mbooloo mi nekk fi moo ko mën a sëriñ bi gisu leen. loolu ko ñu nit seen tool bi mokk seen borom. loolu dégg leen ci yéen. بحكم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المضمار فجعله ساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنهم الرؤوس فلا تنفع صلى شر ما خلق ومن شر غاسق إذا عصب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق إذا عقب ومن شر الصافات في العقد ومن شر حاسد إذا البدر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الله الذي يسوس في صدور الناس من الجنة والنار ملك ملك الناس إله الناس من شرها وفي الخلات الذين يقفي صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلى الآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله bayna la laa ilaaha bayna la laa ilaaha bayna la لا إله إلا الله لا إله إلا الله أينما لا إله إلا الله لا إله إلا الله بينما لا إله إلا